min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabi asalaasu mi'a wa xamsatun wa xamsuun. wa an abii hurayrata radiyallaahu ta'aalaa anhu annahu qaala nahaa rasuulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam an yabii'a haadirul libaad wala tanaajashu wala yabi'ir rajulu ala bay'i axiihi wala yaxtub ala xitbati axiihi wala tasalil mar'atu talaaqa uxtihaa litakfa'a maa fi inaa'ihaa wa fi riwaaya qaala nahaa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam an at-talaqi wa an yabtaa'a al-muhaajiru lil-a'raabi wa an wa an tashtarita al-mar'atu talaaqa ukhtihaa wa an tashtarita al-mar'atu talaaqa ukhtihaa wa an yastaama ar-rajulu alaa sawmi akhiihi wanaha an ilnajshi wattasriya muttafaqun alayhi wa an ibni umara radiya allahu anhuma anna rasula allahi salla allahu alayhi wasallama qaal laa yabi'u ba'dukum ala bay'i ba'd wala yaxtub ala xitbati axiihi illaa an ya'dana lahu muttafaqun alayhi wa haaza lafzu muslimin rahimahullah wa an uqbata bni aamir wa an uqbata bni aamir radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala al-mu'minu axul mu'min falaa yaxillu lilmumini an yabtaaca ala bayci axiihi wala yaxtuba ala xitbati axiihi xatta yadar rawaahu muslimun rahimahu llahu taala kon al imaamu alxaafidu annawawiyu rahimahu llah mu ñëwoon ñoon da àggale ba léegi ci buntu biñ ne woon ci kitaabul umuur almanhiyi anha téere bii di wax mbir yi nga xam ne dañu ko aaye ci sharia ci suñu dundu gi suñu dundin wii yoo xam ne borom bi moo ko xaraamal sawaa ci alquran wala ci lisaanu rasulihi salawaatu rabbina wa salaamuhu Euh, suñu jotaay bii ñu génn ñu ngi woon chapitre trois cent cinquante cinq ba léegi baabu tahrimi baynil haadiri lil baadi jeexaloon nañ ko côté boobu xaraamalu kii nga xam ne mooy citadin la ci dëkk bi ci ville bi la dëkk di jaaram ab kaw kaw wa talaqi rukbaan wala di gatadu convoi yi nga xamante ne nii dañoo jóge na la di ñëw di indi marché bi ci àll ba di ko jaay si ci village la di ko jaay si réewum taax nga dab leen baata ñu agsi ci marché bi loolu nag waxoon nañ la ci jotaay bi ko jiitu woon que ne mu nekk convoi ñu bari wala kenn wala ñaar ñoo ci yem voilà léegi nag wal bay'i ala bay'i loolu it ah euh, moom lañu ñu war a gis côté boobu euh, te romboon nañu gisoon ko walillahi alhamdu wal minna wal xitbati ak tamit bi labat ala xitbati hii bu dee ne da ngay rabat ci rabatu sa mbokku jullit illa an ya'dana lu dul mu jox la ndigal ne la ah, man de moom femme boobu intéressé tuma quoi aw ya azan aw yu aw yurad wala boog ñu delloo ko ba delloo gi leer nga dooru ñëw léegi nag ñetti xadis yi mujj euh, ñetti mooy li mujj mooy bay'an al bay'u ala bay'i yi jaay ci sa njaayu mbokk ak labat xitba ala xitbati yi labat ci sa kaw labatu mbokk loolu lay indi côté bi boo am na leneen lu mu dugalaale ci biir najj si dégg nga ko fi loolu gisoon nañ ko ci buntam moo tax duñ ci taxaw euh, ak tasriya moom lu bees la ci ñun ci riyaad bi insha allah dinañ ci taxaw tuuti waaw muy ashaatul musarra wala ñi nga xam ne loolu dinañ ñëw ci xadisam insha allah kon muy xadis bi ci biñ mujj woon gis bii weesu moo doon xadis mille sept cent soixante-dix-sept mu ne woon wa an ibni abbasin radiyallahu anhuma annahu qaal qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam la tatalaqqa bir-rukman wala yabi xaadirun libaad walillahi alhamdu wal minna tey yi ñu war a ñu jàng moom la ñuy mooy tëj suñu euh, buntu bi mooy xadis mille sept cent mu ne abi hurayrata mu ngi jële ci bàyyi muus mu ndaw mi radiyallahu taala radiyallahu taala anhu annahu qaala neena ah, mu ne naha aayana naha terena rasulullahi dawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam an yabi'a nit ki di muy jaay xaadirun ku teew ci dëkk bi li baat ngir ab kaw loolu taxaw nañ ci taxawati ci wala tanajashu bu leen def naj an najshu taxawoon nañ ci moom bañ ci bañ koy gis walillahi alhamdu wal minna boo demee hadith mille cinq cent soixante-dix ci baabu nahyi an tajassusi wa tasammu li kalaam man yakrahu istimaa'a xadis bi ci njëkkoon gisoon nañu foofee oh, oh, oh, eh, ci lu jëmoon ci wàllu najis gi waaw ca yenn ya eh, la taxaasadu wala tabaagadu wala tajassasu wala taxassasu wala tanajasu wa kunu ibadallahi ixwaana te yu bari ci wàll yooyu romboon na bañ gisoon ko walillahi alhamdu wal minna kon mu ne hmm? wala tanaajasu tanaajasu najash mooy an najsu mooy enchère boo xam ne enchère lu baax la bu jaaree yoon ci l'islam l'islam nangu na ko mooy damay jaay benn mbir nit ñi ñëw di jënd man nag ku gën a fay lu bari laa koy jaay kii ne man man naa ci téeméer ma xaar keneen man naa ci téeméer ak fukk ñuy wax lool di wax ba ma gis que mujjee fay lu cher ma jaay ko ko loolu mën naa nekk yeneen saa sam def na ko voilà mais li fii najis gi du loolu bu lool du lool du naj si beneen affaire la mooy waa ji day jéem a yokk prix bi te amu ci benn ngir pëtëxal benn waay daa ñëw ci ñuy jënd soit moom moo ko def wala mu combine commerçant bi kiy jaay ah wala moom moom mu def ko noonu wala mu combine commerçant bi waaw gis mu monsieur X bëgg jënd benn marchandise mais sauf que waa ji da koy jaay ku gën lu cher waa ji ne waay moom itam ñëw daal di participer nee na ci enchères yi ndeketee yoo soit moom monsieur sa combine wala da koo mere rek da koo da koo bañ waaw da koo eenal waaw nga bàyyil rek léegi mu ñëw ñu taxaw monsieur si ne voilà marchandise mi lii la mu ngi nii lii moo ci nekk lii wëg lii lii mooy défaut lii wëg lii ku ko bëgg ci ñaata am ku yëkkati loxoom monsieur si yëkkati ne naa ko cinq mille euh, euros waa ji ne man nag mën naa ko six mille te soxlawu ci dara c'est juste pour pëtëxal monsieur x waaw ngir daal di gor monsieur x loolu moo xaram bu leen ko defalante moo xam moom kese la wala mu defal ko monsieur wala moo commerçant bi ñoo ci ñoo ci euh, kii ànd kon wala tanaajashu wala yabenta bu mu jaay ar rajulu góor ki bu ne góor nag jigéen ak jigéen ci jigéen ci la ah, la mafhum ma mafhum góor jigéen a ci yem mooy amul loo ciy dégg góor la wax kon jigéen bokku wala yabi'ta bu mu jaay ar-rajulu góor gi wala nit ki ala bay akhihi ci jaayu mbokkam wala yaxtub bii nag moom góor la moom wala yaxtub ta bu mu nekk doy hmm, demande en mariage di labat ala xitbati akhihi ci li nga xamante ne mooy eh, eh, eh, labatuk mbokkam waaw ndax al mu'minu al muslim axul muslim moo tax hadis biñ la doon fàttal léegi li nga xamante ne mooy mille cinq cent soixante-dix loolu la yenn yi la doon commencé voilà que yéen da ngeen a nekk ñoo xamante ne al muslimu kullul muslimi alal muslimi haram ah ak al muslim axul muslim du ko tooñ du ko yooyu après tamit du ko def yi voilà du ko dóor planté benn euh, paaka dans le dos non di ko trahir non non kon lii daa bokk ci trahison quand même mu ne kon wala yaxtubu ala xitbati axi wala tasalil mar'atu te jigéen gi bu mu laaj talaaka uxtiha di solliciter ci boroom këram ne ko bon man daal damaa bëgg sama wujju bi nga daal di koy fase waaw bu ko defee li tak fa ngir mu daal di këpp daal di akimoo <laughs> ah daal di jël féetale ci boppam la ne woon ci euh, ndabal euh, kële xam nga lii itam gisoon nañ côté bii <laughs> eh, wala tasal talaaka uxtiha man na nekk koo xam ne Euh, ñoo bokk boroom kër wala mu ne man nag bala maa séesi sa jabar ji nga yor moom foog nga tàqale kook moom wala yaazu billah loolu jigéenu char la jigéenu mbon la waaw te suñ ko teg rek mooy moom warula wujjee te comme que bëgg na ko te bëggul yow bëgg na la yow monsieur X te bëggulaa bokk ak kenn te yow am nga koo jotaat léegi mu bëgg yow léegi nga bàyyi kooku ngir moom wala yaazu billah <laughs> léegi moom mooy kii xalaate noonu imaginer wul moom bu newoon place su kële bëggoon jigéen jóge ne daal di nopp jëkkëram ne man du ma fi nekk man itam di wujje waaye condition yu leer laa lay teg faseel sa ki nga am bu ko defee ma daal di wéeteeg yow waaw kese wal iyaadu billah loolu xaram ju ma xaram kon ta bu mu sollicité bu mu laaj almaratu ndaw si talaaka pase uxtiha mbokku jigéenam di mbokku julitam li tak fa ama fi ina iha ngir mu ëldëp li nekk li nga xamante ne moo nekk ci ndabam daal di koy wéetoo <laughs> mu ne wa fii riwaaya am na nu ñu solo hadis bi sayna Abu Hurayra dane radiyallahu anhu qaala naha aaya na naha tere na rasulullah ndawal yàlla li saa saa mani taraq yi ci ñuy gatandu di dem di dal yi ñi nga xamante ne ñooy ñuy jaay marchandise yi laata ñuy agsi ci marché bi te jóge ci kaw gi wa an yabta al muhajiru lil arabi noonu am muhajir koo xam dafa gàddaay mooy kooku si daanee la la bëgg a wax <laughs> dëkk ci dëkk bi miin dëkk bi xam dëkk bi même bu dee gàddaay nekk fii xam dëkk bi bu mu jaayal ab kaw kaw waaw man du ma ne ab immigré laa wala nàngam wala boo man euh, du ma immigré waaye bawol laa jóge ñëw Dakaaru falaa nekk sax waaw di fa dund bawol moom daanaka xew ba xew laa fay dellu léegi yow ba noo ne ah man nag bu boobaa bu ma xamee koo xam ne daa jóge sama village ba ma jóge ñëw di jaay si ci marché bii nga xam ne fi laay liggéey ci Ndakaaru ma jaayal ko yeneen saa sa déet wa an te tere na an yabtaa al muhaajiru muy muy jël muy muy muy jaayal muy jaayal yabtaa mooy mooy mooy mu koy mu koy <laughs> di ko jaayal al muhaajiru lil arabi di jaayal ab kaw kaw <laughs> wa an yashtarita waaye tamit wa an tashtarita al waaw tere na tamit muy sartal ndaw si talaaka uxtihaa ne man bala maa ñëw sa mbokku jullit la ndax innamal mu'minuuna ixwa way ngëm yàlla yëpp mbokk lañ nga ne man nag bala maa sëy si foog nga fase ki nga xam ne moom nga yor wala ñaar ñi nga yor ñoom ñëpp nga fiy jële ngir man nag ma ne faax saa kër man moom kenn duma man duma bokk ak jëxëx jëxëx duma ko bokk ak kenn wal iyaazu billaah téel ma sa er yooyu ngay rule te wax wax ju leer te bàyyi sa waxi caaxaan yi yaa fa am mu ne wa an yastaam ar-rajulu ala sawmi axi yonent bi alayhi salaam tere na nit di waxaale ci sa waxaale mbokk waaw sa mbokk bu ñëw war a jënd di waxaale dem ku dem bay waaji conclure nga ñëw dribble waaji comme misaal yeen joxe woon wanaha anin najish te tamit tere na li ñu an naj waaw an naj mooy liñ la waxoon di yëkkati prix yi te yow bëggoo jënd ngir pëtëxal benn waay wal iyaadu billah wa tasriya waaye it xaraamal na li nga xamante ne nii mooy tasriya tasriya mooy lan mooy waa ji day jël <laughs> waa ji waa ji day jël euh, euh, euh, li nga xamante ne nii mooy ab xar wala ab bëy wala li nga xam ne aw nag wala yooyu daal di takk ween wi ween wi nga xamante nii fi meew mi xar mu jigéen mi mu takk ko walla loolu mën na nekk la ko takk wala du ko takk mais day bàyyi dàq doom ji mu am pour bu mu ko nàmp fan yooyu yëpp waaw mu indi ko nag présenté ko ci marché bi ngir di ko jaay ku ko gis gis weenu fa euh, euh, waaw waay waay nagam wi moom ah! kii moom na vache laitière la de kii de boo ko amee am naa diñ ci am lii lii tëral yi tëral yi lii tër ci ay soow wala ci xar meeg wala bëy bi ah, léegi waa ji daal di koy jënd jënd ko ci loolu ba mu demee waaye yow quelque fan mu rëtt ko affaire bi peer <laughs> amatul benn soow mu leer na ko kon waa ji daa tëjoon mbir mi quoi waaw dafa dafa bañoon dafa dafa tere woon doomu nag wi wala xar wi wala bëy wi mu koy nàmp ba wala mu takkoon ko ba tax hmm, affaire yi bari nii waaw loolu tere na ko yeneen saa sax ndax yii yépp loraate la walladina yu'dhuna almu'minina walmu'minati bighayri maktasabu bighayri maktasabu faqad ihtamalu buhtana wa isman mubina ay boobu mooy moom moo sapoti lii lépp ak innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna akhawaykum ay bu njëkki mooy ñi nga xam ne ñooy lor way ngëm yàlla yu góor yu jigéen ñi ci loo xam ne daal wuñ koy faggu ñooñu de ngaar daajoo nañ yenu nañu ak duur ak euh, bàkkaar wu rëy rëy rëy bu mujj bi mooy way ngëm yàlla yi dong ñooy mbokk yëwénal leen seen mbokkoo bokkul ci yëwénal mbokkoo nga ñëw di dëbbali njaa daal di daal sa mbokku ci yu mel nii waaw kon loolu euh, lu ñaaw la wax moo tax charia di tere lii lépp waaw mu nekk saddu zaria quoi tëj lépp loo xam ne day yëbbu ci ashahna wal baghda comme niñ ko fa waxoon bañante euh, ay animosité entre ay jullit bu ko def waaw ay crime personnel nga gis ñoo xam ne benn jigéen lañ lañ mooy ku ñu sopp moo tax ñu rayante a ah. wala kenn ki rey kenn ki ah daal di koy dóor bal wala daal di koy posone wala daal di euh, euh, jox ay bandi fay leen ñu daal di rey sawaay simuler ko nag benn accident waaw ndeke du benn accident gars yi ñoo ko rey ah parce que ngir mu wéet ndaw si wala yàlla wéet la jigéen ñi tamit naka noonu seen biir ñuy soodawante ay ndox mu tàng ay diwlin yu sens waaw ngir lan ngir aatimoo benn góor bàyyee keneen ci ñàkk wala yaa billah waaw kon loolu lépp lu yées la léegi nag mu indi dali mooy hadith sayna Abu Hurayra ak riwaayam radiyallahu anhu léegi mu teg ci hadith 1779 mu ne wa an ibn Umar mu ngi jële ci doomi Umar ji di Abdallah ibn Umar ibn al-Khattab anhu ma ardahuma mu ne anna rasulallah kene ndawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallam qaala neena mu jaay ba'dukum lenn ci yéen ala bay'i ci njaayam keneen waaw ci mbaam lenn ñenn ci ñeneen wala keneen wala yaxtub te bu mu nekk di labat ala xitbati ci kaw labatu axiihi mbokkam waaw amul man bon man je suis musulman franc léegi dina ñëw bu boobaa est ce que loolu jullit ñi kese la <laughs> yàlla te nga naan ma man wolof laa sawaay di euh, alpulaar wala di français mais jullit la boo xam ne bu weex tàll tubaab la wala japonais la waaw moom mu nekk di labat benn sénégalais boo xam ne buy dëkk moom Sénégal la dëkk waaw di labatu Sénégal nga ne maa ko ci gën a yey nee ah, nga naan lan après ñëw yow da lan <laughs> xanaa du jullit innamal mu'minuna ikhwa kuréel yi la lay am eh, la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin illa bi taqwa yeneen saa sam la amul gënali goo xam ne arab bu mu am ci arab lu dul ci ragal yàlla borom bi ne inna akramakum inda allahi ki gën Eh? tedd ci yéen fa yàlla mooy kii na ragal yàlla kon nag loolu waxi caaxaan la ak jëfi caaxaan yow bu boobaa borom xam-xam dinañ ñëw sax insha allah ci wàll woowu waa léegi euh, mais yéeféer bi nag ma ne ma cest ma ne la mooy yéeféer boo xamante ne ni ab chrétien buy takk bu bëgg a takku ab chrétien parce que ab chrétien mënula takkub jullit bu jigéen loolu dafa xaram loolu dafa xaram waaw non loolu dafa haram ab juif manula takk ab jullit ab musulman mais li nga xamante ne mooy ab jullit man naa takk ab chrétien wala ab juif boo xam ne nekkul na baptisé woon nañ ma lay wax de waaw man moom mais gëmatuma dara ci yii a ah atee la tubaab la nekk fii mais baptisé woon nañ ko am nee gone mais li gëmatu ci dara atee la kooku manoo ko takk ah kooku du kitaab yéde attention ah kooku du chrétien na ñu bari jàpp nekk boo nee Sénégal wala yi réew arab yi jàpp ne waa France fii ay ahlu kitaab lañ mooy yow xamoo li ngay wax mooy yow en fait ce disque daa périmé bu yàgg waa para waa France sa waay ñuy ëpp ñu français yi ay athées lañu gëmuñu tous seen góor lañ jëm ak la république ak yu mel noonu quant ay diine yi jàpp nañu sax ñu ci nekk ñooñu gën a soof nit ñi bañ leen bañ boo xamante ne nii nag surtout waa l'islam yow jàpp nga ne ñoo ñooy même bu dee baptisé woon nañ leen parce que temps yooyu ba ñuy nekk ko ñoom loolu ah, seen parents yi ko defoon mais nit ki mooy moom ci lan la ne baax na bay revendiquer moom il est un euh, il est une athée un athée bu dee ku góor bu dee ku jigéen il est une nga ñëw naan kooku ma manoo ko takk ah kooku l'islam mayu la nga takk kooku de voilà bon <laughs> loolu. lool loolu il faut que ça soit clair de waaw nekk Sénégal nag buñ nee voilà njaga euh, euh, daa bëgg euh, denc soxna ah kan la bëgg takk fële mu nekk ca Europe waaw Elisabeth ah waaw baax na ñoom may chrétien lañ ku la ko wax <laughs> ana kan kan moo la ko wax laa wax kan moo la wax loolu sa déduction hâtive bi nga def <laughs> yow sa conclusion hâtive bi nga def loolu des lañ la koy laaj waaw boroom bi ñi kat ñi wu daganal mooy ñi nga xamante ni wal muhsanaati min alladhina utul kitaaba min qablikum al yawma uhilla lakum at wa ta'aamu alladhiina uutul kitaaba hillun lakum wa ta'aamukum hillun lahum wal muhsanaatu minal mu'minaati wal muhsanaatu minal ladhiina uutul kitaaba min qablikum idhaa aataytumuuhunna ujuurahunna ba pare mu teg ci sax ñooñu manoo takk même chrétien bu ne il faut mu mu nekk ci minimum ci règle yi leen seen diina te ghayra muhsiniina muhsiniina dañuy sañe waa ah. même jullit bi waroo takk koo xam ne borom woyof sër la di jaay boppam lu dul mu tuub ci génn ci ghayra musaafihiina wala muttakhidhi akhdaam duñ fi nekk di uti copie nag nga gis ko ay copain xale bu ndaw bu jigéen mu am 18 ans moom palmarèsam dañ naan kii kañ la fi nekk la la la la la mat nekk jànq la la la la mat nekk jigéen ngi dégg ñenn ñu naan la ñoom am nañu ay ay ay ay cinq ay ay ay sept juróom ñaari conquête am nañ ko te te te amagul vingt ans kooku nga yaakaar ne kooku lañ lay wax nga denc ko yow xanaa nag bëggoo sàmm saw askan ak sa réputation doom yi ëllëg ak yow ci sa bopp <laughs> voilà voilà bu taxis yi ax daana nekk fi di corowanteeg di ut ay kii voilà euh, j'ai mon mari mais j'ai euh, mon petit mon mon mon mon petit ami mon petit ami non <laughs> mon non loolu daa xarama ah. non walla iyaadu billaah kon loolu lu leexle léegi kon ibnu Umar kon lii la radiyallahu anhu mu ne kon yoneen saa saam tere na daal laa yame ba'dukum bu mu jaay kenn ci yéen ci jaayum ala baye ba'd wala yaxtub bu mu di euh, xutba euh, di di ba xutba mooy di euh, labat ala xitbati akhi ci kaw labatu mbokkam waaw illa an ya'zana lahu lu dul mbokkam moomu ne ko man de bàyyi naa man ndaw sa moom bàyyi naa de bu dee danga laa intéressé man ngaa dem man moom maa ngi ci woon nag demoon nañ ba sori sax waaye daal ak may mais daal gis naa ne ma bàyyi ko waaw kay bu boobaa nga door a dem mu ne wa hada hadith bi lii nag kàddu yi lafzu muslim waaw mooy kàddooy imaamu muslim ibnul hajjaaji al-Qushayri an-Naysaburi mu di xadis mujj bi rahimahullah am ñuy xadis mille sept cent quatre-vingt mu ne waan Uqbata bni Uqbata bni Amir mu ngi jël ci Uqbata bni Amir al-Juhani la moom Uqbata bni Amr mooy al-Ansari al-Badri kii Uqbata bni Amir al-Juhani bokkoon ci waa Juhayna radiyallahu anhu anna rasulallahi kene ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa qaala nee na almuminu way ngëm yàlla bu góor bi axul mumin waaye góor a jigéen a ci yema lii amul mafhum amul loo ciy dégg na ah kon waxul jigéen bi alhamdulillah non ci la <laughs> almuminu way ngëm yàlla bu góor bi waaye way ngëm yàlla bi kese ta bu góor bi axul mumin mooy frère way ngëm yàlla ni moom wanaa fàttaloñ lañ leen léegi aaya innamal mu'minuna ixwa dëgg dëgg way ngëm yàlla yi dong ñoo ay mbokk kon nag falaa yaxillu daganul lil mu lil mu'mini ci way yàlla gi mooy nag lii nag bu la way ngëm yàlla muslim bi la waaw lii day dugal muslim ak mu'min bu leen tàqale de nooy jullit rek daganul an yabtaa ala bay muy jënd ci njëndum mbokkam waaw frère di jënd nekk ci benn kii di ko jënd mu ñëw daal di dribble piis waa ji comme niñ ko fi waxe woon jaaykat ba ngir mu arrêté moom dina ko fay lu gën a cher loolu mu ne wala yaxtubu wala yaxtuba te tamit bu mu nekk koo xamante ne nii day labat ala xitbati axiihi ci euh, euh, xitbaay mooy labatu mbokkam hatta yadar lu dul mu ba rawahu muslim mu ne imaam muslim moo ko solo boo seetloo ñaari xadiis yu mujj yi imaam li ko fi gën a soxlal mooy la parce que bu dee information yi mu indi xadiis yi romboon wax na ko sauf que ñaari xadiis ibnu Umar bi ak bu Seydina Uqbatu ibnu Aamir bi radiyallahu anhu dañu indi lu bees te moom la wax ne Euh, wal xitbati ci buntu bi ni mu ko tudde baabu tahrimi bay'il haadiri lil baadi wa talaqqi rukbaan wal bay'i ala bay'i axi wal xitbati ala xitbati illaa ay ya'zana aw yurad voilà loolu nag bam des xaraam gu mu xaraam ngay jaay ci njaayu sa mbokk waaye di labat ci sa labatu kaw mbokk lu dul moom mu jox la ci ndigal wala ñu delloo ko